ko gisoon kon ñu jàll ci xadiis bi ci tegu mu ne alhaadi wal ishruun an abil munzir abi ubay ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو قلت له law ishtarayta himaaran tarkabuhu fi zalmaa'i wa fi ramdaa'i faqaala maa yasurrunii anna manzilii ilaa janbil masjid innii uriidu an yuktaba lii mamshaaya ilal masjidi wa rujuucii idaa rajactu ilaa ahlii faqaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qad jama'a allahu laka dhalika kullahu rawaahu muslimun rahimahullah wa fi riwaaya inna laka ma ihtasabta ar-ramdaa al-ardu allatii asaabahaa al-harru ash-shadiid kon xadis euh, bi moom la ci al imaam teg moom la la wax léegi ne la ñu ngi ci ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ci le fait que nit ñi jàpp ne. ñoom seenub jege li nga xamante ne mooy jàkka ji e, day tax lool day woy yool yu wax leen dëgg am na yool waaye ku sori it bul jàpp ne yow da ngaa manqué lak yool dara amoo ko hadis bi ñu génn léegi al ishrun bu sayna jaabir bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu boobu dina ñëwaat ci téere bi hadis mille cinquante six taala kon nag mu ngi noonu léegi eh, ñu ñëwaat kon eh, eh, alxaadi wal ishrun mooy xadis bi nga xam ne alxaadi xaadi mooy un wal ishrun mooy vingt mooy xadis numéro vingt et un bi nga xamante ne mooy numéro vingt et mu ne ñaar ko benn mu ne an abil munzir mu ngi koy jële ci koo xam ne saxaaba boo xam ne daktantalam moo doon bàyyi munzir nan la tuddoon Ubay ibn Ka'b muy Seydina Ubay ibn Ka'b ibn Qays ibn Ubayd ibn Zayd ibn Muawiya ah bokkoon ci waa Xasraj ibn Malik ah, Muawiya ibn Amr ibn Malik ibn an-Najjar al-Khazraji al-Ansari Abul Munzir am nañu ne Abu Tufayl al-Madani ah saxaaba bu mag waaw waaw bokkoon ci ñi borom bi terale seeru maîtriser ak Alquraan waaw. Allahu akbar Seydina Ubay radiyallahu anhu moom mii la yonent bi alayhi salaatu suñu borom waxoon mu ñëw taril ko benn saar mu ñëw taril ko ne ko sama borom moo ne ñëw taril la ko mu ne ko borom bi dawa sama tur la tudd nga ñëw taril wa saar bii yonent bi alayhi salaatu ne ko waaw muy jooy ndeysaan Allah Allah walima la way lu ko teree jooy way Allah Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala ansaari radiyallahu ta'ala anhu eh, mu ne moom mooy Abul Munzir mu ne annahu qaala kaana rajulun ne ne dafa nekkoon benn waay boo xam ne man Ubay de laa a'lamu xawma rajulan benn góor ci biir jullit ñi ab'ada min al masjid minhu mais ku ko gënoon a sori kër ka jàkkaay yonent bi alayhi salaam mais waa ji fu sori la doon jóge Medina di ñëw di julli si te malgré lool wa kaana laa tuxti'u salaa gis nga waa ji mais malgré li muy sori sori jàkka ji ma man xawma ci nit ñi ñiy julli si ci jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi ku ko gën a sori fi nga xamante ne mooy dëkkuwaay waaye waaj benn julli du ko raw loo laa toxti ko mooy du ko manqué de du ko rëcc salaa benn julli fa qiila lahu nee na nag ñu ne ko waaw aw wala boog si kisaat ci ki riwaay bi fa qultu lahu ñu ma ne ko waaw mais euh, sama way law ishtarayta ximaaran mais yow boo jëndoon am mbaam tarkub tarkabuhu boo xam ne da koy war fi zalma i lëndëm yi yow géej gi ngay ñëw ni muy lëndëme hein bu ko defee boo ñëwee moom dina la sa kiita tamit euh, mbaam moom mën ngay gis quoi bi fu yay jaar ak yooyu doo doo moo gën a kii de wa fi ramta waaye it ci tàngoor wi moo tax al imaamu Nawawi ca suuf mu ne ar-ramda al ardu alladi asaabahu al harru suuf si nga xamante nii tàngoor wu tar moo ko dal am nga Ramadan ñu naan ci foofu lu jóge day lakk bàkkaar yi <laughs> ah kon ci tàngoor wi mu nga xam ne yow boo waree tàngoor wi li li lay dal te dëkk yooyu dañuy tànga ah. laaj ko waa maata ak waa Fuuta saway Madina day tàng jër waaw yow buy ñëw loolu bu ko defee boo amee mbaam ah mu toggil la mu te mu mu mu mu woyofal la coono yoolu yépp nee bi ñu ko waxee lool wala bi ma ko waxee lool fa qaala waa ji ne ma wala ni ñu nekk ko maa yasurruni man de dégloowuma anna manzili que sama kër nekk jan janbil masjid yi ci côté këru euh, jàkkaay yonente ma lay saasa inni man uridu li ma namm an yuktaba mooy ñu bind lii mamshaya sama jéego yi may dox di ko dox sama dox gi may dox di jóge sama kër gu sore gee di ñëw ci jàkka ji xam nga lan laa ci bëgg borom bi ah bindal ma mooy ñu may bindal yiw ci loolee ilal masjid yi may dox di ñëw ci jàkka ji waru jooñ yi waaye sama ñëw waaye sama dellu lépp borom bi def ko ay tiyaaba loolu daal laa bëgg te loolu laa yaakaar te sama borom léegi ah fa qaala rasulullah léegi bon yeneen ci ba saa saa mooy dañ ko ko wax ah yonent bi alayhi salaam ne ah qad jamaa Allahu laka wax ko waaji mooy waaji dañ koo woo dañ koo dañoo dem wax ko yonent bi alayhi salaam ko daal mooy jaaxle nañ waaji lan moo tax bëggul jege jàkka ji mu wax fii ah yonent bi alayhi salaam wax lii nag yonent bi alayhi salaatu salaam ci la leerale lii yeneen riwaay yee koy wane ah léegi yonent bi alayhi salaatu salaam ne qad jamaa Allahu laka zaalika kullu na kulla ne ko boroom bi dajaleel na la yiw yooyu yëpp da bëgg say ñëw say paa di ñëw say jeego di ñëw ci jàkka ji ak di dellu yëpp mu bindal lu ko yiw loolu yëpp borom bi dajal na dajaleel na la ko mu ne rawaawu soloo na ko muslimun al imaamu muslim hadis bi dina ñëwaat hadis mille cinquante cinq ah bi ñu génn ne mille cinquante six bi mille cinquante cinq mu ne wa fii riwaaya am na ci benn riwaaya bu ñu soloo hadis bi inna laka mahtasaba ma waaw mahtasabta yonent bi alayhi salaam dane waa ji ñeel na la mahtasabta ta mooy xadiis bi nga xam ne imaam Muslim bi mu ko ëndee ndax mu ngi ko ëndi ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'u salaa baabul fadli kasratil xutaa ilal masaajid laata xadiis Seydina Jaabir yi ñu gis te ñu ne imaam Muslim moo ko solo yii la njëkk indi door cee teg xadiis Seydina Jaabir yi waaw wala ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya ah, Abu Zakariya nay eh, mooy eh, Rayhanatu Naysabur rahmatullahi alayhi eh, an-Naysaburi al-Khurasani rahmatullahi alayhi qala haddathana am Abthar mu ne Abthar ibn al-Qasim az-Zubaydi moo ko ko nettali al-Kufi an Sulayman at-Taymi mu jël ko ci Sulayman ibn Tarkhan ah, at-Taymi <laughs> baayu al-Mu'tamir ah, moo tax moom lañ koy dàkkantele Abul Mu'tamir <laughs> kii tooñay bokkaram naan naan ko yaa Mu'tamir ibn Sulaymaan daa dem waaj daa dem umra ànd ak baayam la tudd <laughs> naan ko yaa Mu'tamir ibn Sulaymaan <laughs> voilà Ah, Sulaymaan ibn Tarxaan bii dafa am doom ju tudd Mu'tamir moom lañ ko doon dàkkantele Abul Mu'tamir muy waaye waaye doom ji am ah, moo mooy al Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi ah, hmm. <laughs> ah léegi kon moo ko jëlee ci Sulaymaan at-Taymi an Abi Usmaan an-Nahdi Muxadram an-Nahdi al-Kuufi abd eh, moom nii Abdurrahmaan ibn Mall moom Abu Usmaan mi fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam muxadram la waaye jotu ko woon a gis ah an Ubay ibn Ka'b moo ko jële ci Abul Munzir ñi ne Abu Tufayl Ubay ibn Ka'b ibn Qays radiyallahu anhu léegi ci noonu la indee xadiis bi mooy bimu ne ba bimu jeexale qad jamaa Allahu laka zaalika kullahu kanta beneen bi mu ne am na wa fii riwaaya am na ci riwaaya bi mu wax ni inna laka mahtasabta mooy xadis bi ci imaamu muslim teg mooy xadis yooy nga xam ne ñooy euh, numéro 663 ci saxiixu imaamu muslim ñaar yëpp boobu noonu bi mu ko indee foofu fa muy jeexe yonent bi saa saam dana inna laka mahtasabta ñeel na la li nga xam ne moom ngay sàkku ci sa jéego yi ngay jéego ngir ñëw ci jàkka ji te bëggoo di toxu Eh, léegi kanta ar a imaamu Nawawi waxoon na lam lay tekki léegi nañ ñëw ci riwaaye boobu eh, eh, balaa loolu rawahu muslimun al imaamu muslim rahimahullah moo ko soloo Abu Dawud ak seen sëriñ di al Ahmad ibn Muhammad ak Muhammad ibn Yazid al Qazwini yu moom di al imaamu Majah rahmatullahi ala aljamii léegi liñ doon wax nañ ñëw ci hadis beneen version bi nga xam ne moom la yeneen euh, euh, imam an-Nawawi rahimahullah naan wa fii riwaya inna laka mahtasab xoolal waa ji li mu wax <laughs> foofu dane haddathana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami rahmatullahi alayhi Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ali ibn Ata ah? abu abdillah almuqaddamiyu alsaqafiyu albasariyu mawlaahum rahimahu mawlaahum albasari rahimahullahu taala mu ne haddathana abbad ibn abbad mu ne konettale ma abbad ibn abbad ibn habib ibn almuhallab abu muawiya rahmatullahi alayhi qaala haddathana asim mu ne ki ñu nettali mooy asim ibn asim ibn sulayman al ahwal ah moom moo ko nettali muy Asim ibn Sulaymaan al-Ahwal léegi mu ne moom mu ne an Abi Usmaan moo ko jëlee ci Abu Usmaan an-Nahdi rahmatullah alayhi miñ la wax léegi rahmatullah alayhi an Ubay ibn Ka'b moo ko jëlee Seydina Ubay Seydina Ubay mu ne qaala mu ne kaana rajulun min al-ansaar baytuhu aqsaa baytin fil madiina mu ne dafa am benn waay ci waa Ansaar mooy seen mbokk yi ndax moom min al-ansaar ah wax nañ la ko leen min Bani Najjaar mu ne radiyallahu anhu mais këram aqsa moo gënoon a sori baytin mooy kër gi gën sori Medina mooy njomboxtalu Medina moom falake fa la waaji dëkk këram mooy dernier kër ci Medina waaye fa kaana laa tuxti u sala malgré loolu benn julli doonu ko woon moy doonu woon moy benn julli doonu ko woon moy doonu woon raté benn julli noo jaar sawaay dina dina teew te dina ñëw àll <laughs> ma rasulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala fa tawajjahna lahu léegi nag waaw gis nga ko gisee noonu ci xaal boobu fu mu dëkk ni mu soree benn jàkka benn julli du ko raw ñu daal di mel daal affaire bi xaw am lu ñu metti daal mooy ngir moom mooy ndax ñeewante buñ am ci moom daal mais sawaay bi moom affaire bi war na metti ci moom te ñëw kii loolu naan fa tawajjahna lahu mbir mi daal xaw ñëw tuuti daal waaw mooy gis nga leen loolu la ndax lu baax lay def si mais le fait ñu jàpp ne condition yi ñu koy def see dafa tar quoi loolu rek ñu bëgg koo woyofal lan ngay xalaatal koo bu gisee koo xam ne moom ci dëgg-dëgg coono la de non ñu ñooy sahabatu rasulillah waaye gis nga consi da nga war a nekk koo xam ne da nga sensible nit warul a nekk ko rigide bu ñuy wax muy ulli di di di dëgër ndox bi jaay daa dëgër. fii mu ne nit day nekk ci day njàqaree ci coono ñëw wax ko ko moom wala am am am tiis wu ko dal ñu wax ko mu mel ni wax il est intouchable dara même imperturbable mel ni yow waa li mu la wax concerné wu la quoi loolu nag du yëfu nit du yëfu jullit bu jaar yoon yàlla tere ku naan day day day day roy yonente ma kon nag mu ne mbir moom nag xaw ñoo metti daal mooy ñu am yërmande ci moom daal ak ñeewante ci moom fa qultu lahu nee na yow diw mais law annaka ishtarayta himaara dañuy xam ne kon ki wax wax ji mooy Seyna Ubay mii mu ne nee yow diw ne yow boo jëndoon benn mbaam de laan yaqika min ar-radda boo xam ne moo lay fegal suuf suuf Medina ji mu tàngee booy dox di jóge fële di ñëw hein mu fegal la tàngooru suuf su tarsi wa yaqika min hawaamil ard waaye dina la fegal tamit ndax wóorul man ngay dox dara kar la ci euh, yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf si ñoomin jaan ak yu mel noonee ak yi nga xam ne ñoomin jiit ak yooyu ak yi nga xam ne man nañoo nekk ci suuf si di la di gaañaate ah léegi ah doo def loolu xaala nee na waa ji ma ne waa ji ne ma ama wallahi ma uhibbu an bayti mutannabun bi bayti muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nee na waa ji na ma <laughs> waat naa ci yàlla ne <laughs> bëgguma ka sama kër sësaloo woon sësaloo woon nekk ci wetu këru muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw qaala Seydina Ubay nee na bi mu waxee lii nag affaire bi metti ma quoi fa xamaltu bi himla mooy affaire bi diis ci man kàddu yi mu wax ma ne sawaay moom li wax wax ju wax waxam ji rigide waxam ji ñàng na te te te daal suturlawul dara waaw affaire bi diis ci man ma ma ma ma jàpp ni lii kii wax na lu garaaw quoi parce que ni mu ko waxee en plus mu naan bëgguma woon am sama kër taqaloo këru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga malgré tout wax dañuy julli ci moom loolu la ñu war a wax yow eh, kantaay ñun moom Muhammad Muhammad amul julli amul sang amul dara waaw naan saxaaba yi moom dañuy dañ lay nga am problème waaw <laughs> waaye kii ni mu ko waxee ak mooy moom gaa yi ko yërëm kii moom mu ne waaye man bëgguma woon mu waaye ak ci jéggin la ko waxe amaa wan ma wat ci yàlla wat naa ci yàlla ne bëgguma woon voilà mooy gaa naa naan <laughs> mooy comme fii <laughs> yow waaye gars yi waxuñu ko sax kaay dëkk ci côté jàkka ji mais dañ ne ko rek utalum mbaam <laughs> moo xam ne dina la faciliter say bas et bien te man na laa muccal tamit musal ci la war a dal ci suuf ci ci ci ci yi lore ci nekk ci bàyyi euh, euh, euh, yi dukkat ci suuf si hein sawaay ne <laughs> radiyallahu ne leen bëgguma sax am kër gu jege gi këru sayyidina bu ngay Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye moom bi yee xim laa nekkul dama ko dugg de yenu ko déedéet <laughs> non mooy mbir mi diis ci man lool moo tax al imaamu mu ne ah loolu qaala al qaadi imaam imaam al qaadi Iyaad <laughs> al maghribi dëkkoon Maroc fii radiyallahu anhu neena maanaahu annahu azuma alayya wa saqul wasta'zamtuhu li basha'ati lafzihi waaw wa hammani dhalik wa laysa al muraadu bi al hamlu ala adh-dhahr waaw <laughs> mu ne qaala al qaadi al qaadi Iyaad bul jàpp ne nga ne imaam Ibn Rushd <laughs> imaam Ibn Rushd rahimahullah boo <laughs> téeréem bi boo xam xay dañuy waxe lool waaw gisoo imaamu Buxaari lay mu ne qaala Abu Abdillah ci Sahih mu ne Abu Abdillah nee na nga naan léegi ku Abu Abdillah boppam lay wax imaamu Buxaari boppam moom mooy Abu Abdillah <laughs> ah <laughs> imaam al-Qaadi <laughs> ah? ah, tamit loolu lay wax bo eh, borom borom borom borom ah, al-Bidaaya wan-Nihaaya boo déggee mu ne qaala al qaadi boo fi boo ne qaadi beneen <laughs> moom mooy al qaadi <laughs> juge la te tamit mooy kii voilà qaala wax na al qaadi boppam lay wax waaw fii itam <laughs> bul bul foog ne qaadi boobu la non kii mooy al qaadi Iyaad voilà ibn Muusaa rahimahullah mu ne maanaaw maanaaw mooy mbir mi dafa màgg ci man waa ji wax ji mu wax daa diis ci man lool ma jàpp ne ri jàpp ne lii daal wax ju ñàng la goo xam ne ndax ñaawaayam waa ji li mu wax affaire boobu préoccupé ko quoi léegi nu mu def nee na hatta ataytu noonu laa ci xaal boobu laa nekk bi ma waa ji waxee lool maa ngi nekk koo xam ne vraiment maa ngi am lu ma lu ma naqari quoi ak lu ma tiis affaire bi diis na ci man lool nag. Eh? bu demee noonu mbir mi xamul waa ji noonu la ko jàpp mais na dem ci ki nga xam ne mooy leeral mbir yi ñu nit loolu bu dara jaaxlee wala ñu am lenn loo xam ne te amuñ xam-xam dinañ dem ci ñi nga xam ne ñoom la borom bi dénk xam-xamu yeneen tubaab yi sax ñu laaj leen waaw du ñun ñooy toog la gi ci kaw nii niru na lu mais lu waaye da ngay dem nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ulul ilm ñu leeral la. lan moo nekk ci loole nee na nag ma dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah ci xaal boobu ma nekk man ubay quoi la ilah bi ma ñëwee ataytu nabiyya hatta ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ba ñu may dikkalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa akhbartuhu ma xabaare ko qaala mu ne fa da'aahu yonent bi saa saa bu wóolu ko fa qaala lahu mithla dhalik mu wax ko lu mel ni lim ma wax wa dhakara lahu annahu yarju fi atharihi al ajr mu tuddal yonent bi alayhi salaatu salaam ne moom dafa am yaakaar ci li nga xamante ne nii mooy jeexitalam yi muy dox di jëm ca jàkka ja pay gu ko yàllay payam fa qaala lahu nabi yonent bi alayhi salaatu ne ko alhamdulillah inna laka mahtasabta ñeel na la li nga xamante ne nii yow mii de wax wax ji te li mu wax noonu noonu la répété waat yonent bi saa saa nee na yonent bi saa saa ne ko nag ñeel na la li nga xam ne moom ngay sàkku ci li nga xamante ne mooy sa jëf yooyu waaw ah, loolu la mooy euh, kon dañ ciy xamee ci gàttal kenn kon jullit bi ndekee yiw daal bari na kañu jàpp ne sori na ay woy xam naa ñu jege ko gën a kii déedéet ndekete yoo moom am nay xéewal yu rëy te lu mel noonu la waa Banu Salima bañ bëggee dox ñu ne leen dee leen diyaarakum tuktab asaarakum asaarakum ilzamu diyaarakum sax leen ci seen kër yi même bu dee sori nañ bind seeni jeego waaw inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa athaarahum kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubiin ci suuratu yaasin suñu boroom nee na ñun de nuhyi inna ñun nahnu ñun nuhyil mawta ñooy dundal ñi nga xam ne ñoo faatu ñi faatu maa leen di dekkil dundal leen waaye ñi seeni faatu xol mooy ñi nga xam ne newuñ ci lislaam maa ciy seet ku ma neex ma dundal la mooy dugal ci yow leeru lislaam waaye ñi faatu biñ la jëkk a wax bu ñu ñi ñi faatu ñëpp borom bee leen di dekkal wa naktubu te dinañu bind maa qaddamu li nga xam ne moom lañ ji jiitaloon fii ci kaw suuf ngir seen alaaxira wa aasaaruhum ak seen jéego yi seen trace yi waaw yooyu dinaa ko bind waaw wa kullu shay'in te lépp rek ahsaynaahu peeg nañ ko def ko fii imaamin ci téere mu bind bu leer boo xam ne bu ëllëgee moom la naa iqra kitaabaka kafa bi nafsika al yawma alayka gis nañ ko fanjel iqra jàngal dañ koy def téere waaw sa téere ne jàngal sa téere doy na ci yow sëkk ki nga xam ne mooy àtte sa bopp kon nag boroom bi suñu jeexital yi moo tax képp ku jàpp ne suuf yi non suuf yi loolu moo tax boo gisee eh, julli ñuy sopp nit ki bu jullee fenn buy jóg di naafilewaat mu mu dandu tuuti ndax saa sune ne ndax saa su li nga xamante ne mooy bërëb yamu jullee ja jafe yiw dañ koy seedeel sa kanamu borom ba te moom lay wax ta suuratu idaa zulzilatil ard wa axrajatil ardu asqalaha idaa zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil ardu asqaalahaa wa qaalal insaanu maa lahaa yawma'idin eh, tuhaddithu axbaarahaa yawma'idin bu koroogee tuhaddithu lay nettali la axbaarahaa bépp xabaar bu doxoon ci kaw mu nit ñi doon def ci kawam keroog la koy nettali kon kay xam nga ne kon suñu jeexital ah bul yaakaar ne yow boo nekkee suufus Makka di sell sellalu boo nekkee suufus Ndakaaru di di jaay lu bandi lépp la borom bi takk te suuf su ne dina ñëw seede ca la nga def ci kaw waaw yow fexeel ba dem suuf soo xam ne ma soo faa dem def fa mooy yàlla wal iyaazu billaah waaw te suuf yooyu boo ko yàggee di ña fa nekk di mooy yàlla day mujj affecté suuf soosu noonu ña dëkk dañuy am problème moo taxoon gisoon nañ bi ñuy door a tàmbali téere waa ji rayoon quatre-vingt-dix-neuf personnes yi dem ñu ne ko day laaj ci dina man a lëlu jaamu yàlla ñu digal ko kenn waa ji ne ko yow tuub fan mu ray ko après mu laaj kan moo ëpp kan moo gën a xam sax la laajoon ñu ja ñu dekkal ko ab jaamukatu yàlla Abdoulaye waaye ba mu rayee koog laajaat kan moo dàq jaamu kan moo gën a xam ñu tegtal ko boroom xam-xam waaye yow ñëwee la ne ko. boo na ca lan ko wax ne ko da yow buntu tuub kay ubbeeku na mën mën ngaa tuub kay mais la ko wax da ko nag na nga dem beneen suuf te quitté sa suuf sa nga nekkoon di rayaate rek na nga fa jóge parce que ardu suuf la waaw suuf su bon la mooy la ñëpp a dëkkee ñoo fa jëf jëf ju bon joo xam ne boo fa nekkee dalay dalay affecté voilà dalay affecté de dangay mel ni ñoom léegi waaw salaamatun min hind aw jaariha an la tahilla bi waadin hawla waadiha aw aw la tahilla bi daari bi waadin eh, eh, bi aw la tahilla bi bi waadin raamatu eh, min hind aw jaariha an la tahilla dahra fii waadiha voilà ñaar yooyu yëpp baax na mooy mucc boo muccee mucc ci hind jigéen ñu sàggan ñooñu mooy bul wàcc mukk mukk mukk bi waadin xur xawla wër waadiha aw xur ndax da lay attirer aima mu lu baax niñ nekk aima bi xëcc ñu baax ñi monte noonu lay def waaw moo tax suuf dafa am solo voilà dafa am solo moo tax al al daaru qabla al daaru daar waaw tànnal sa dëkkandoo laata ngay tànn kër gi ngay dëkk yooyu faale wuñu ko ñun daal gis nañ ne léegi daal saway gaa langal nañ ko zak ba ñun ca zak ku ko man rek ca zak ba tanta est am na fii jàkk ña dëkkee est ce bokkul ci ñun ñu bàyyi ci ñun lu ñuy xalaat waaw temps yi daal terrain yi nangam la Kër Masar wala Kër Masar fees na fu bu yàgg sax non <laughs> beneen rek nga dem temps yooyu biñ naan zakku Kër Masar bi yooyu wala nga ko kees yow ci leneen yow da ngaa ñëw rek ay wër mais kanta ñan ñoo fa dëkkee est seeni jikko loolu moom ci suñu mbir walla a'uuzu billaah moo tax ah, ah man nañoo dajeeg lu ne waaw parce que tànnuñu waaw tànnuñu ah ah, ah ah ah ah tànnuñu dara dañuy ñëw rek ñun daal am nañu suñu poche diis na wala man nañu ko nañ jënd. waaw param param gaaw toog gis fa nag lu la neexul day kaas rek fekk dëkk bi yépp mel neen nga ne di nga leen soppi ci noonu boo mayul sax njaboot ñooy mel noonu ñi ñoom waaw kon nag jeexital yi dafa am solo waaw kii nii loolu la xamoon moom xamoon na ko waaye da ci doon am yaakaar waaw ndax jullit bi day am yaakaar ci boroomam fa man kaana yarju liqaa'a rabbih falya'mal 'amalan saalihan waaye bu mu dogu tukki ne par force na am ma ne loolu ne yaakaar ci sama borom sama jéego yi may def di jóge sama kër gu sori gi di ñëw ci jàkkañ ak di dellu loolu lépp mu bindal ma ko yiw waaw te yeneen trois cent bi ñu foogoon keroog ah te gis nañ ko fii ah, bi kulli xatwa inna bi kulli xatwa daraja waa banu salima ak ndax duma leen tegtal loo xam ne borom bi da ci eh, far seeni bàkkaar yëkkati ci seeni daraja bokk na ci la kasratul xutaa ila al masajid baril ay jéego ci jàkk yi waaw loolu am naa moom mii akseewul xamagu ko woon waaye yeneen te sa leeral ko lii waaw Seydina Ubay xamee ci ne kon waa ji li mu wax du nekkul loo xam ne lu garaaw la voilà mooy <laughs> waaw nekkul ne day bañ a dëkk bi yonent bi alayhi salaam voilà moom loolu la ci xalaat quoi Seydina Ubay mais ku ñu naan kaay yow utal lu la woyofal sa sa sa nga dëkk daa sori nga ne man sax ma ne dëkk ci ci sa kër yonent ba ne saa saam ci boppam loolu sax bëggu man di jóge fële di ñëw <laughs> moo ma gënal mu ñëw wax ko yonent ba ne saa yonent ba ne saa ne ko am nga li nga li nga <laughs> li nga sàpp ci sa borom de tax ngay def lii loolu am nga ko inna laka mahtasabta ñeel na la li nga xamante ne moom ngay sàkku ci sa borom te moo tax ngay def muy mu defal la loolu lépp yiw defal la ko li nga xamante ne ay darajaat yu lay yëgati kon nag affaire baa ngoogu ak lëkkaaleeg suñu bunt bi kon mooy jëfu yiw yi yooyu yiw yi bari na waaw xattaa ci sori ci jàkka ji bu mu jàpp ne moom il est perdu non ñëw gi ngay ñëw nekkul voilà waa ci non daal non du ak nday saan déedéet yow da xamal ne ci jaamu yàlla